ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim walawlaa fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna allaha tawwaabun hakiim kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy fukkeelu laaya bi laata ñu ciy ñëw rek inshaa allahu taala am na loo xam ne dañ ne woon dinañu ci ñëw muy waa léegi gis nañu ci début la saar bi ñaareelu laaya bi ci àtte yi nga xam ne suñu borom dane moo ko wàccati laa ci saar bi daldi koy leeral ba faratal ko ci kaw nit ñi ngir mu leer naññ leeral ko ngir ñu koy fàttaliku di ko jëfe léegi gisoon nañu ki nga xam ne mooy njaalookat bu jigéen bi ak njaalookat bu góor bi moom dañ leen di dóor li nga xam ne mooy téeméeri yar léegi nag waxoon nañ la sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci yokk li nga xam ne taxribu am muy koo xam dañ ko ci yokkal exilé ko un an wala muy naf yu am mooy koo xamante ne nii mooy ne benn atum lëmm boo xam ne dañ ko ci yokkal loolu mooy ki nga xamante ne nii mooy ku góor wala ku jigéen ki nga xam ne masula sëy léegi nag mu desoon nag waa ki nga xam ne moom dafa mas a sëy ba pare moom ana lay demee ndaw si nga xam ne daa mas a sëy même bu dee ne mooy sëy na daal ci dundam benn yoon même bu dee ne dañ ne moon mille neuf cent quatre-vingt la sëyoon moo xam ku góor ki wala ku jigéen ji mille neuf cent quatre-vingt-cinq mu tas toog ba deux mille cinquante mu daal di njaaloo kooku noonu moo ki nekk ci buumu sëy ba pare njaaloo benn la loolu waxuñ naan non dañuy xool ndax mu ngi ci benn buumu sëy comme li tubaab yi naan adultère non loolu noonu suñu borom li mu xaraamal moo tax loolu noonu déedéet mooy fornication ak adultère lépp la borom bi daal di xaraamal léegi nag adultère en tubaab bu koy wax mooy koo xam ne dafa nekk ci buumu sëy waaye tekkiwul ne mu ngi marié wu léegi nii rek kese ah déedéet mooy ne loolu amul benn kii mooy ku sëyoo nag mooy ku ma soon a sëy kese la moo xam mu ngi ci buumu sëy walla boog moom tax dafa sëyoon ñaari fan ba nga xam ne ci la xamanteeg boroom këram jeex na mooy boroom këram it bu dee loolu la tamit mooy mu tas boobu fan weeri at a ngi moom daanaka sëyul woon léegi mu njaaloo kooku mooy kii moom ak waa jii nag moo ku nekk ci buumu sëy daal di njaaloo benn la léegi loolu laaj bi moo doon waa kooku moom lan mooy àtteem loolu rek ñu ne la woon alxuraan dina loolu boo seetloo boo ko ci suuratul ahzaab li nga xam ne moom la Seydina Ubay ibn Ka'b comme ni nga xamante ne nii noonu la xadiis bi ra bi newee fi nga xamante ne mooy sunanu al imaam al kii al imaam al xaakim wa rahmatullah alayhi moo ko solo ci mustadrak na ko noon al imaam Abdurrazzaq ak al imaam ibn Hibbaan rahmatullah alayhim ci sanad boo xam ne bu xasan la mooy bi Seydina Ubay ibn Ka'b naan gis nga suuratul ahzaab daanaka moog suuratul baqara ñoo xawoon a tolloo léegi nag te amoon na ca saar boo xam aaya boo xam ne dañ koo nasaxal mooy ne njàng ma lañ nasaxal waaye laaya bi des mooy àtte bi des mooy laaya ba mu doon wax ash-shaykhu wa shaykhatu idha zanaya tarjumaahuma albatta loolu noonu mooy ash-shaykhu ki nga xam ne shaykhu wax nañ la nag du paa mooy ki nga xam ne daal majeur na ba nekk koo xam ne day saytu nekk ku góor wa shaykhatu ak ndaw si nga xamante ne nii moom dafa mas a sëy iza zanaya wala dañoo nekk ci buumu sëy iza zanaya mu dee ne dañoo njaaloo farjumaahuma albatta na ngeen leen xaañ ay xeer yoo xamante ne yu leer yu mat yoo xam ne moom ngeen leen di xaañ ba ni nga xamante ne nii ci la ñuy génne moo tax Seydina Omar radiyallahu taala anhu discours am bu gudd bi nga xamante ne nii xutba bi mujj bi mu def nga xam ne ci dundam nga xam ne ba mu ko defee ca àjjuma joo jële ci fan yooyu après ci lañ ko faat ci la génne mooy àjjuma bi mujjee jiite Seydina Mawlana Ibn Abbas radiyallahu taala anhu moo ko nettali fekk mu jógoon ca aj ga déggoon ñu fay wax léegi mu ñëw daal di xutba foofale ba fay leeral loolu naan nag gis nga man aayatul rajmi dafa nekkoon ci li nga aaya bi nga xam ne day wax ki nga xamante ne nii dafa mas a sëy sangewu woon moo xam góor ak jigéen kooku bu dee dafa njaaloo dañ koy xaañ ay xeer mu ne loolu alquran la woon goo xam ne jàngoon nañ ko nekkoon ci alquran xamoon nañ ko te takk nañ ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ci boppam appliqué na loolu def na loolu ay nit ñoo xam ne dañoo sangewu woon daal di ñëw njaaloo moom moo leen xaañ lu ay xeer ba ñu faatu ñun tamit ñu def ko ñun Seydina Omar ak naa Abu Bakar suñu Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar radiyallahu anhuma ji yàggee comme que gisatuñ ko ci yaxu alquran ndax suñu borom moom ni ne maay na saxal lu ma neex di saxal lu ma neex waaw ci alquran njàng ma la dindi waaye aay mooy laay mooy àtte bi des. mu ne nag man ibnul Xattaab radiyallahu anhu damay ragal bu yàggee am benn waaye jëga taxawu jamono ju yàgg bu comme suñu at yi rek suñu jamono yi léegi nga gis ñu ñeme yàlla yi tëb naan noonoo lool fekkuñu ko ci téereb yàlla bi waa kon nag te bu boobaa dinañ bàyyi loo xam ne farata bu boroom bi wàccee ci alquran ngir ñu doxale ko te bu boobaa moom mooy dañuy sànku ci saase ndax kat ar rajmu fii kitaabillah mooy ne ci téereb yàlla bii nekk xaqun képp koo xamante ne nii da nekk koo xam na nga sange woon moo xam góor ak jigéen nga daal di koy kii nga daal di njaaloo bu preuve yi leeree lay yi leer kooku moom wala muy reconnaître kooku dañ ko koy teg loolu te yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii hadiisu Seydina Ubaada radiyallahu anhu nekk ci Sahih imaam Muslim nee na keroog bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi laaye yi wàccee dana ñëw leen jël leen ci man jël leen ci man borom bi defalal na leen li nga xam ne utalal na leen yoon laaj ci wàllu ku njaaloo ku masa sëye ku sëyul ak yooyu yëpp mu ne borom bi nag atte na ci ki nga xam ne mooy al bikru bil bikri ki nga xam ne masula jege maar la moom masula sëy kooku moom niñ koy teg mooy téeméeri yar ba pare wa naf yu sana ba pare ñu exilé ko un an mu ne kanta ak sayibu bi ki nga xam ne moom mooy ndaw si nga xam ne jeeg la ak loolu nag daa wax jeeg bi waaye ku góor kee ci yem tamit koo xam ne mas naa sëy kooku moom jildu ma mi a mooy dañ koy dóor téeméeri yar ba pare ñu daal koy raj mo ñu daal di koy xeer ay xaaj ay xeer ba ni nga xamante ne noonu lay génn àddina te naka noonu la xadiis bi nga xam ne moo nekk ci Muwatta imaamu Maalik waaye nekk saxiixay nekk Musnadu al imaam Ahmad ak sunan yi muy xadiis Seydina Abu Hurayra ak Seydina Zayd ibn Xaalid al-Juhani radiyallahu anhu waajoo jële tuddoon nañ ko fan yéen leeraluñ ko woon noonu ñëwoon ne moom doomam dafa nekkoon koo xam ne da doon liggéey loolu da ko da doon da am ko ko salarié woon du ko liggéeyal léegi nag doom ji daal di dem moom doom ju góor ji daal di eh, sëyëg ki nga xam ne mooy soxnaay patron wam léegi nag bi amee nag bi bi xawee léegi nag waa ji ñëw bon wax ak waa ji quoi négocier mooy ki jur doom ji ki jur góoku góor ki njaaloog jabar waa ji wax ak waa ji nag jox ko téeméeri li nga xam ne ay ay ay ay ay ay ay xar ay gàtt ba pare nag jox ko benn utal ko koo xam ne moo ko koy liggéeyal benn mbindaan may ko ko léegi nag léegi nag bi mu ko defee mu laaj ñi nga xam ne saxaaba ya newoon côté boobu ñu dëkkoon foofu ci Medina di koñ ba mu dëkkoon léegi ñoo ñu ne ko radiyallahu anhum ne ko mukk yow gis nga sa doom ji comme que sa doom ju góor ji masula sëy moom xam nga lan mooy àtte bi boroom bi wàccee ci kaw mooy téeméer yar lañ koy dóor ba pare daal lu koy exiler li nga xamante ne mooy am at mooy loolu mooy am léegi nag kantaa jabar waa jii nii sa waa jii patron patron wam bii moom dafa moom moom moom mu njaalool kooku moom dañ koy xaañ ay xeer léegi nag ah waa ji dem ne bon kon xaaral ma dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy laaj est-ce que affaire bi bon li ñi li ñu wax noonu lay demee léegi nag bi nga xamante ne nii te la ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne waat naa ci yàlla maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama bakkan mu ngi ci loxoom dinaa leen àcce seen diggante ci li nga xam ne mooy téere bi yàlla bi léegi nag azza jalla mu ne yow mu ne waa ji gis nga sa téeméeri gàtt yi nga joxe ak jaam li nga ko jox dañ la koy delloo te nag sa doom ji nga xam ne moom dafa njaaloo te moom amul amul masula sëy kooku moom moom mi at war mi atu jal jal du mi at moom dañ koy dóor li nga xamante ne nii mooy téeméeri yar wa taxribu am ba pare ñu daal di koy exiler benn mennum at mu ne ko nag léegi mu ne wax du yaa Unays mu ne Unays benn waaye la woon benn saxaaba bokkoon ci waa aslam lool moo gën a dëgër radiyallahu anhu waaye am nay wute nag ci borom xam-xam ni rahmatullahi alayhim ne ko demal ci soxnaay waa ji nii fa in i'tarafat farjumha bu dee ne moom moom reconnaître ne ne wax dëgg waaw moom moo njaaloog waa ji kooku na nga ko xaañ ay xeer bi nga xamante ne nii noonu lay faatoo ba mu fa demee waa ji ndaw si reconnaître mu daal di koy xaañ ay xeer loolu noonu mooy li nga xamante ne lii mooy àtte bi mooy ne ci al aaya alquran la woon boo xam ne ci suuratul ahzaab la ne woon yonent bi suñu borom daal di ko yëkkati waaye àtte bi des moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di doxe noo lële te loolu tamit mooy li nga xamante ne moom mooy xadiis Seydina Imraan ibn Husayn ba léegi di leeral loolu que ne àtte boobu dafa sax que ne benn jigéen boo xam ne ci waa Juhayna la bokkoon koo xam ne nag dafa ëmboon waaye nag salaatu wassalaam léegi nag mu ne ko léegi mu ne ko demal ba ni nga xamante ne wax ki nga xam ne mooy mooy tuteur mooy waliyu mooy kilifaam ne ko na ko téye ba mu kii ba ni nga xam ne ci la jur ak yooyu yépp ba ni nga xam ne loolu la mu ñëw takk daal di koy wax yonent mi alayhi salaatu salaam mu takkaat yéreem bu baax léegi ñu daal di koy eh, xaaj ay xeer ba ni nga xam ne noonu la génne àddina bi mu génnee àddina yonent mi alayhi salaatu salaam ci boppam moo ko doon jullee Seydina Umar radiyallahu anhu ne ko mais yonent mi alayhi salaatu salaam yow nan ngay jullee kii te moom dafa moom dafa njaaloo mu ne ko kii de tuub na tuub goo xam ne bu ñu ko séddale woon tuubam gi ci juróom ñaar fukki nit ci waa ci waa waa ay ay ñoñ ci waa ahlul madina mooy waa ma madina kii dina leen tuubam googu ñoom ñépp dina leen laal dina yaatu ci ñoom léegi mu ne ana mu ne ko est-ce que yow gis nga tuub gu gën gu gën li nga xamante ne mooy bakkanam la nangu àtte bi borom bi teg mu daal di cay nangu kooku da ngaa gis tuub gu gën a rëy loolu lii lépp ngir wane loolu lële ak xadiisu Seydina Abdallah ibn Umar xadiis bi ñu wax sànq mu ngi ci saxiixu al imaam wa Muslim ibn al Hajjaaj rahmatullah alayhima bu mujj bi ñuy wax nag mooy bi nekk saxiixayni bu Mawlaana ibn Umar radiyallahu ma nga xam ne daa am benn yahuud bu góor ak bu jigéen boo xam ne ñoom dañoo dañoo kii woon dañoo njaaloo woon ñu ñëw nag yahuud yi ñëw ci Yonent bi alayhi ne leen léegi mu ne leen léegi yéen dama laaj seen téere bi dem ci ñoom lan la wax tawraat gaa yi ñëw fa ñuy liir téere bi ñu war bind loolu ñu nar koo nëbbu yonent mi alayhi salaatu salaam Abdallah ibn Salaam ne yonent mi alayhi salaatu salaam muy fóorab yahud boobu la tuuboon ne ko digal ko mu yëkkati moom nii di liir nëbb fi nga xam ne foofu lañ bind ci tawraat këne ku def loolu te sange woon dañ laa war a xaañi xeer ba nga faatu mu nëbbu ko mu ne ko wax ko mu teggi mu teggi ñu liir ko mu daal di appliquer doxal pen bi seen kaw yii yépp ngir dëgëral lool di wane ne lii mooy àtte bu nga xamante ne koo xam ne mas naa sëy moom lii mooy li nga xam ne moo ko ciy fekk wallahu ta'ala alam léegi kon suñu laay bi suñu boroom ne kon laay fu koyel bi walawlaa fadlullahi aleykum bu dul woon li nga xam ne ngëneelu yàlla gi mu sotti ci yéen mooy defal leen àtte yi leeralal leen ko te tamit may leen li nga xamante ne nii xam bu koy defal pare jàppandal leen ngeen koy jëfe aleykum ci kawam wa rahmatu wa yërmandeem gu yaatu gi nga xam ne moo tax mu teg lii bu ko defee muy mën a sàmm li nga xam ne mooy deru nit ñi ak li nga xam ne askanu nit ñi bañ ku nekk rek di jur ko la neex ak yooyu ko ku neex def lu la neex yëfi bàyyi ma yooyu bu dul woon ngir mëne yàlla wa